أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد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 baabu fadli birri asdiqaa'il abi wal ummi wal aqaaribi waz zawjati wa saa'iri man yundabu ikraamuhu. kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu jeexalee bunt bi ñu génnoon wala garab gi ñu génnoon ci tool yi ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu nekkoon xadiisu saydina abu isa al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu bim jële woon ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne inna allaha ta'ala harrama alaykum uquuqa al-ummahaat wa man'a an-nuhaat wa wa'da al-banaat bani mu jeexe mu doon xadis numéro trois cent quarante ñetti téeméer ak ñeent fukk mooy li ñu mujj woon gis walillahi alhamdu wal minna tey insha allahu taala ñu war a continuer ci téere bi imam di ñu présenter beneen garab ci tool bi boo xam ne am na lëkkaale lool ak fi ñu génn ndax buntu bii muy buntu numéro quarante deux chapitre numéro quarante deux wala garab numéro 42 ñeent fukk ak ñaar di woone di leeral kene li nga xamante ne nii mooy euh, jokk gi mu doon wax nga xam ne mooy bunt bi jiitu woon bi ñu génn bunt boobu doon wax ci baabu birril walidayni wasilatil arham muy bunt numéro 40 garab numéro 40 di wax baax jëme ci say waajur ak di jokk li nga xam ne mooy sa mbokk yi waaye bi ci bi ñu génn nii doon wax xaraamu nag di ko di ñaawe jëme ci say waajur waaye di dog mbokk yi léegi nag mu des waaw waa mbokk googu moom mooy sama baay buy dund kese la wala sama ndey buy dund kese wala kenn ci ñoom ñaar ndax xadiis yi ñu doon gis loolu la doon waa léegi bu ñu fàddoo nekkatuñu fi nag est-ce loolu mën naa leen di jokk ba léegi ak nu ma koy defee mu bëgg laa leeral nag la na kaay ma wax la gis nga nag garab gée ngay sé gée ngay séen ci tool bi yow moom mooy lijjanti sa question mooy tontu sab laaj ngir nga xam ko kaay ma wax la ba garab gée nag topp ci bi ñu génn da ca tegu nan la tudd mu ne baabu kon nag buntu la tudd wala garab wala chapitre fadli di wax lu birri asdiqa'il ab di rafetal jëme ci xaritu sa baay wal umm ak sa ndey seeni xarit ñoom yow doom yi nga ñëw di rafetal ca ñoom wal aqaari ak ña nga xam ne ay jege ñaale yi say baay lañ ak yow sa jege sa jege ñaale baay ak yaay ngay rafetal jëme ci ñoom wa zawja waaye sa bokk yi sa jege ñaale yi d'une manière générale wa zawja ak tamit sa soxna soo xam ne da nga koo amoon ne watu fi wala mu ngi fi ngay rafetal ci ay jege ñaaleem waaye rawatina bu dee nekkatu fi mooy dafa génn àddina waaw yow jëkkër gi waaye yow ki nga xamante ne yaay soxna si sa jëkkër ja nga fi amoon mu génn àddina ay mbokkam ay jege ñaaleem ñooñu nga bañ leen a fàtte rek ne ah génn na àddina kon daal ñoo ñépp dama dóor ci benn croix diine na la déedéet mbir mi du loolu rafetal jëme ci ñoo ñële mooy rafetal jëme ci sa jëkkër jëfi woon wala yow waa ji mooy rafetal te ña nga xam ne ñoo doon ay xaritam ak ay àndandoom mooy rafetal jëme ci sa soxna soo sële nga xam ne euh, fàddu na dem na àllaaxira kon nag moo tax mu ne wal aqaaribi wa zawja ak ki nga xam ne mooy sa soxna euh, ay mbokkam ay jege ñaaleem waaye euh, wasaa'iri ak soxna si sax ci boppam wa sa'iri man yundabu ikramu ak li des rek ñépp ñi nga xam ne daal sharia daal dinay rafetlu dal di nekk loo xamante ne day xemmem loo nit ñi nekk loo xamante ne dañuy sopp ku leen teral ñooñee nga leen di teral loolu bokk na ci jokk waaw bokk na it ci rafetal noonu la tudde buntu bi mu ci tàmbale nag ah, directement tey al imam <laughs> na mu doon wax ne dinaa ubbee bunt yi bi shay'in min al qur'aanil karim eh, min al qur'aani bi ayatin karimat tey te daa deful loolu le <laughs> waaw tey moom deful loolu wa usaddiru al abwaab min al qur'aani al aziz bi ayatin karimat waaw tey moom buntu bi daa ñëw rek dugg ci xadiis yi xanaa danaan lëkkaale am na lëkkaale mag buntu yiñ jóge daanaka aaya ya fa wax moom la doon indi te loolu la waaw mooy aaya yi nga xam ne moom lañ gisoon ci bunt bi yi ñu génn rawatina bunt ba ko jiitu woon di wax ci eh, baabu birril waalidayni wa silatil arham aaya yooyu ñu fa gisoon bu doon indi aaya yooyu rek la doon gis te gis nañ ne ay aaya yu répétitif la yu fi ñëw ñëwati fi loolu lañ gis ne amaana moo tax al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala jàpp ne Euh, mën naa doyloo yemu tudd ci ñaari buntu yi génn ci ay laaya yoo xamante ne nii mooy comme euh, euh, bi borom bi naan wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba waljaari dil qurba waljaari ljunubi wassaahibi biljambi wabni sabili wa maa malakat aymaanukum ak yu mel noonu aaya yooyu ah nga xamante ne nii walladiina yasluuna maa amara allahu bihi an yuusal yooyu ñu warul ñëwaat fii <laughs> wala imaam inshaa allahu taala loolu lañ am njortu be moo tax eh, jaaraatu ci ndax répété eh, yaat la yooyule te jotoon na ko répété waat ba pare kon nag mu dugg directement kon ci hadith ah, yi nga xam ne mooy weneen wàll wi nga xam ne moo composé toolu nit ñu sell ñi ah, ak garabu nit ñu sell ñi muy alquran ak sunna mu ñëw nag ci hadith muy hadith numéro trois cent quarante et un hadith bii nag ñuy bëgg a gis am na ci yenn eh, Riyadus Salihin yoo xam ne xaajuñu ko def ko ñaari hadith ñun téere bi ñu ci yor nii di ko topp am nañu beneen bu électronique bi par exemple moom defu leen ñaari xadiis benn da leen a boole waaw eh, mais bi ma ci biñ ci yor nii ci këyit ñoom boolewuñu ko voilà dañ koo tàqali waaw léegi dinañ la wax nag lu tax eh, te amaane bii électronique bi def ndax eh, non bi bi këyit gi def noo ne lu lu lu jàppandi la parce que imam muslim dinañ ñëw fan la ko indi rax xadiis yi yëpp moo leen solo kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu wax hadis numéro trois cent quarante et un ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn mu ne an ibni Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala abarru al-birri an yasila ar-rajulu wadda bihi voilà loolu rek la ci indi waaw xam naa lii tax na li tax ñenn ñi waxul rawaahu muslim daa bàyyi bu indigalee door a wax rawaahu muslim loolu moo tax électronique bi ah électronique bi mooy téere bi nga xam ne ci internet ci kii bi la nekk ci téléphone beeg yooyu nga xam ne ci écran yi nga koy gis loolu mooy bu électronique bi maanaam bu këyit bi moom mooy bi ñu miin a xam bi ñu miin mooy bi waxee lii waxul rawaahu diw ak diw dafa jàll wax beneen xadiis bi ne waa anin maanaam Abdillah ibn Dinar ah insha allah mais dinañ ci ñëw nañ jël comme ni ko ñii niñ ko euh, xaajalee def ko ay xadiis yoo xam ne dañ leen xaajale xadiis bii nii kon imaam muslim moo ko solo rahmatullahi alayhi mu ne kon al imaamu ki nga xamante ne nii mooy al imaamu euh, euh, imaam bi way an-Nawawi <laughs> voilà <laughs> rahimahullahu taala ah, <laughs> jekki rek mel ni xamatuma lan laa war a wax al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne an ibni Umar hadis bi ñu ngi koy jële ci mawlaana ibnu Umar radiyallahu taala anhu muy doomu Seydina Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu taala anhuma wa radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne nee na annahu anna nabiyya te ne yonent bi alayhi salaatu salaam de qaala nee na abarru li gëna a mat gën a baax gën abarrul birri li gën ci jokk ak baaxe jëmi ci say waaju mooy ak tamit ci mbaax muñ ko jooyalee la ca gën bokk na ci surtout ci wàll jokk an yasila muy jokk ar rajulu waa ji nit ki bu ne rajul nag amul mafhum nga ne ah kon jigéen gi bokk ci déedéet muy nit ki wudda soppeey abiihi baayam waaw muy rafetal di jëme ci soppeey ay baayam abarrul birri an yasila ar-rajulu wadda abiih waaw léegi lii mooy xadis bi imaamu muslim nag moo ko solo ndax yeneen xadis bi muy fi indi yépp yi ibnu umar mii la jóge te yooyu boo gisee même càllale yi tuuti soppeeku bu ndaw moo ci am siinoo benn la waaw hadith bi nag imaamu muslim solo na ko al imaam abu daawud waaye lu jiitu al imaamu ahmad al imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi alhamdulillah al imaamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabul birri was-silati wal aadaab buntu bi shurah yi def baabu fadli silati asdiqaa'il abi wal ummi wa nahwihimaa mu ne haddathanii abu taahiri dinañ gis yeneen càllale yi ci xadis bi ci bi mu ci teg daanaka ñoom ñoo bokk buntu bi imam muslim ñetti xadis kese la fi indi te yëpp ibnu Umar la te la fi imam an-Nawawi daal di dajale fii voilà mooy dina wax foofu turu sëriñ bi lépp Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Abdullah ibn Wahb mu ne ki leen nettali Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihriyu mawlaahum Abu Muhammad al-Misri taalibe imaamu Maalik rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranii Haywatu ibn Shurayh mu nekk man xabaare mooy Haywa ibn Shurayh ibn Safwaan ibn Maalik at-Tujiibi al-Kindiyu Abu Zur'a ñi ne Abu Yaziid al-Misri az-Zaahid rahmatullahi alayhi an ibn al-Had moo ko jëlee ci ibn al-Had di Yazid ibn Abdillah ibn Usaama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Dinar mu jëlee ko ci Abdallah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlahum ah, al-Madani Abu Abdirrahman an Abdillah ibn Umar moo ko jëlee ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza banim jeex Abu Abdirrahman Eh, doomu Seydina Umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abiihi voilà ñii la ko al imaamu eh, Muslim daal di indee léegi nañ jàll ci beneen bi nga ne ma njàngat yi nag ma ne dinañ ñëw ci bopp parce que xadis yooyu wax naa la ñetti xadis la fa imaam Muslim indi yëpp la imaamu Nawawi indi fii léegi déglu moom xadis numéro trois cent quarante-deux mooy dañuy jàng lépp après fii nag par exemple. Euh, euh, électronique bi ma yor ak bee ñoo ci ànd moom ak kayit bi mooy li ci des lépp benn xadis lañ ko compter mais moo électronique bi bii de benn xadis la ko def mooy fi ñu jóge xadis bi ñu jóge ak lii lépp benn xadis la ko def voilà léegi nañ continuer kon xadis numéro deux cent quarante-deux mu ne wa an Abdillah ibn Dinar radiyallahu rahimahullah an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah fasallama alayhi abdullahi bnu umar radiyallahu anhuma wa hamalahu ala himaarin kaana yarkabuhu wa ataahu imaamatan kaanat ala ra'sihi qaala bnu diinaar faqulnaa lahu aslahaka allah innahum al-arab wa hum yardawna bil-yasiir faqaala abdullahi bnu umar radiyallahu anhuma inna abaa haadaa kaana wuddan li Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu wa inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna abarra al-birri silatu ar-rajuli ahla wuddi abiihi wa fii riwaayatin an ibni Diinaar an ibni Umar radiyallahu anhumaa annahu kaana idaa xaraja ilaa makkata kaana lahu ximaarun yatarawwaxu alayhi idaa malla idaa malla rukuuba raahila wa cimaamatun yashuddu bihaa ra'sahu fabaynaa huwa yawman calaa zaalika alximaar iz marra bihi acraabiyyun faqaala alasta fulaana bna fulaan qaala balaa fa a'taahu al-himar fa qaala irkab haadha wal-'imaama qaala ishdud bihaa ransak fa qaala lahu ba'du ashaabihi ghafara allahu lak a'tayta haadha al-a'raabiyya himaaran kunta tarawwahu alayhi wa 'imaamatan kunta tashuddu bihaa ra'sak fa qaala innii sami'tu rasuula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna min abarril birri silatu inna min abarril birri silata rajuli ahla wuddi abi inna min abarril birri silata rajuli ahla wuddi abi ba'da an yuwalli wa inna abaahu kaana sadiiqan li Umara radiyallahu anhu rawaa haadihi riwaayaati kullahaa Muslim rahimahullah kon affaire baa ngi nii <laughs> <laughs> Ah. kon ah xadiis baa ngi nii mu ne kon ah, wa an dinar gis nga lu tax kon kii électronique bi def lépp benn xadiis parce que imaamu Nawawi ma ne sànk waxul ban càllal la xadiis biñ jàll léegi dafa indi lépp doora ne nag xadiis bi rawaa hadihi riwaayaati kulliha muslim waaw riwaaya yi nekk fii yépp ki nga xam ne moo ko solo mooy imaamu muslim waaw rahimahullah kon mu ne xadiis numéro kon bu jàppee ci lii trois cent quarante-deux mu ne wa an abdillah ibn dinar mu ne xadis bi ñu koy jële ci dinar al qurashi al adawi gis nañ ko sànq abu abdirrahman al madani an Abdullah ibn Umar mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anna rajulan kana benn waay min al-a'rab ci kaw kaw yi laqiyahu dafa dajeeg Mawlana ibn Umar bi tariqi Makkata ci yoonu Makka bi waaw moom daal ci yoonu Makka bi la dajeeg benn kaw benn kaw kaw dajeeg moom waaw fa sallama alayhi Abdullah ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma daal di koy nuyu wa hamalahu mu teg ko yéegloo ko ala ximaarin ci benn mbaam boo xam ne kaana yarkabuhu Abdallah ibn Umar ci boppam radiyallahu anhu waa moo ko doon war waaye bi mu kaw kaw bee nuyu ko ba pare yëkkati ko toogal ci kaw mbaam mi jox ko mbaam mi wa ataahu ba pare tegal ko ci jox ko imaama benn benn benn benn imaama mooy li ñuy takk ci bopp benn kaala voilà kaala ala ra'si boo xam ne ci bopp Seydina Abdallah ibn Umar la ne woon da koo dindi defal ko kaw kaw bi ba pare mbaam moom yéegoon mu wàcc mbaam mi <laughs> ne kaw kaw bi yéegal ci mbaam mi <laughs> ba pare daal du koy defaral kaala gi waaw <laughs> waaw xaalat nu diinaar ab eh, Abdallah ibn diinaar ne mooy ibn diinaar mooy Abdallah ibn diinaar doomi diinaar gi nee na ma ne ñun taalibe yi àndoona moom fa qulna lahu ñu ne ko aslahaka allah ah sëriñ bi yal na la borom bi yéwénal waaw aslahaka allah waaw yow de innahumul arab mais ñii ah, ñii ñii ñooy kaw kaw yi ah. ah ah sëriñ bi ñii kaw kaw yi lañ de ñoom wahum dañoom yarbawna bil yasir ñoom lu tuuti rek boo leen ko defee ñu gërëm mooy ñoom dañu jàpp ne non li mu defal waa ji bari na ah. voilà non li mu defal waaji nag bari na moo tax mu ne ko aslahaka allah innahum al arab mais ñii kaw kaw yi rek wa innahum dañoo yar daw na dañuy gërëm rek bil yasiiri ci lu tuuti bil yasiiri ci lu tuuti boo leen joxee lu tuuti rek ñu daal di gërëm voilà fa qaala abdullah ibn umar sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ne ko waaw ne ko inna aba hada ne leen ñoom gis nga bàyyi kii nii ngeen may wax kaw kaw bii kaana dafa nekkoon wuddan soppe xarit àndandoo soppe li Umar ibn al boo xam ne ñeel sama baay di Umar ibn al moo tax ma gis ko defal ko nii mooy baayam sama xaritu baay la woon ma gis ko nag mu fàttali ma lool moo tax ma defal ko lii teraanga gi te nag li tax sax ma def ko mooy mooy dama leen di wan statut kii d'abord loolu la leen wax kii ngeen gis kaw kaw bi mooy kan waaw mooy baayam xaritu sama baay la woon waaye li tax ma def teraanga gu rëy mooy wa inni taman sami'tu rasulallah man ibnu umar damaa dégg sama nopp yi yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu na inna abarral gis nga bokk na ci li gën gën a mat ci jokk gu nit kiy jokk waajuram ginnaaw bu fàddoo mooy silatu ar-rajuli jokk gu nga xam ne moom la nit ki di jokk ahla wuddi abi waa cofeelu ña nga xam ne xaritu àndandoowu soppee ay baayam mu leen di jokk ginnaaw baayam waaw nañ taxaw tuuti riwaaya bi imaamu muslim rahimahullah moom la njëkk indi ci buntu bi ñu la doon wax sànq wax nañ la ñu ko solo ñooy même chose rek imaam Ahmad imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' imaamu Muslim rahimahullah bi mu ubbee buntu bi hadith bi la njëkk indi nii la ko waxee bu ko defee bu ñëwee fële rawaa hadhihi riwaayaati kullaha muslim muslim fekk ñun gis nañ moom mooy kitaabul birri was-sila wal adab mooy buntu même buntu bi ñu jóge sànq xadis bi jiitu wax bii la njëkk indi teg bi ñu jóge door tee teg bu mujj bi nga xam ne moom lay indi ci suuf léegi nii naan wa fii riwaayatin an ibni dinar waaw kon foofu kitaabul birri was-sila wal adab baabu fadli silati fi silati asdiqa'il abi wal ummi wa nahwihima mu ne haddathani Abu Tahir waaw laa doon wax ne dina indi turam yëpp mu ne haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh voilà mu ngi noonu mooy Abu Tahir yi wax nañ ko sànq gis nañ ko sànq kon nañ jàll rahimatullahi alayhi mooy Ahmad ibn Amr ibn Sarh qaala mu ne axbaranaa xabaranaa Abdullah ibn Wahb moom gis nañ ko sànq euh, al-Misri taalibe imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ma mu ne qaala axbaranii xabaranaa ma Sa'id ibn Abi Ayyub voilà Sa'id ibn Abi Ayyub moom bokkul woon ci ñi nga xam ne gisoon nañ ko sànq ndax fële ci Haywa la waxoon ci Haywa la ko jëlee woon Ibn Shurayh moo Abdallah ibn Wahb léegi fii nag soof ko fii mu ne ci Sa'id ibn Abi Ayyub la ko jëlee muy Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas Abu Yahya al-Misri rahimahullah al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne an al-Walid ibn Abi al-Walid moom moo ko jël ci al-Walid ibn Abi al-Walid Usman al-Qurashi Abu Usman al-Misri rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Dinar moo ko jëlee ci Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi Abu Abdirrahman gis nañ ko sànq an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan min al-A'rab laqiyahu bi tariqi Makkah fa sallama alayhi Abdullah radiyallahu anhu wa hamalahu ala himaarin kaana yarkabuhu wa a'taahu imaamatan kaanat ala ra'sihi fa qaala ibnu diinaar fa qulnaa lahu aslahaka allah innahum al-a'raab wa innahum yarduuna bil-yasiir fa qaala abdullah inna abaa haadhaa kaana wuddan li umar ibn al-khattaab radiyallahu anhu wa innii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna abarra birri silatul waladi ahla wuddi abbihi fay dégg nga hein la riwaay bi ñu ci yor dana inna abaral birri ci riyaadu saalihiin inna abaral birri silatu rajuli fii nii ci imaam muslim dana inna abaral birri silatul waladi waaw ci li gën ci jokk rafetal jëme ci say waajur mooy jokk bu doom di jokk euh, soppeey xaritu ay ba nga xam ne ñooy baayam ah kon mu ngi noonu le am na nag ci riwaay boo xam ne dana inna min abaril birri silatu rajuli voilà ahla wuddi abihi ba'da an tawalla loolu dinañ ko gis mooy bi ci tegu mooy xadis bi ci tegu kon eh, gis nañ boobu ah nag kon ñu jàll li nga xam ne moom la imaam an-Nawawi mujjee indi kon mu ne wa riwaaya mooy liñ doon jàng sànni mu ne am na ci benn riwaaya an ibn Dinar ñu jël ko ba léegi mooy xadis yi yëpp ci même personne bi muy Abdallah ibn Dinar al-Adawi moom la jóge al-Madani rahimahullahu ta'ala taalib ibn Umar radiyallahu anil jami' mu ne wa bi riwaaya an ibn Dinar beneen riwaaya bu ñu jëlee ci ibn Dinar an ibn Umar mu jëlee ko ci sëriñam Abdallah ibn Umar di doomi Umar radiyallahu anhum wala anhuma annahu kaana nekkoon na ila xaraja ila Makka bu ma soona génn di dem Makka kaana lahu himaarun da doon ut benn mbaam moo xam ne yatarawwahu alayhi idaa malla rukuubu raahila waaw waaw da yoraale mbaam moo xamante ne ni moom lañ naan réserve <laughs> moom lañ naan réserve xam nga dawalkat oto yi dañuy yor pneu yoo xam ne pneu réserve la boo xam ne ca suuf oto ba lay ne au cas bu sa pneu tojee ne tëll nga man koo kee def mu mu réparé la ba kera ngay àgg fa nga jëm ñu naan la nag manoo cee daw nag lu ëpp quatre-vingts kilomètres wala yu mel noonee waaye daal mooy réserve waaw loolu nag dafa baax loolu ñu ñëw ci njàngat yi insha allahu taala al axdu bil asbaabi ak tamit di waajal mbir yi bañ a toog rek naan yàlla baax na <laughs> ni ko <laughs> ah, les zolof ah ah ngeen dox les zolof les wolof <laughs> di defee <laughs> ñu bari ci ñoom yàlla baax na waaw yàlla baax na benn prévention amul ci yëf yi sawaay affaire bu ñuy këlbët nag problème am caaf xëm rawati xëm léegi moom buñ doon nee na bu doon dem Makka bu ne woon ci yoon wi day di dem Makka da doon yor mbaam moo xam ne yatarawwahu alayhi ida mal rukubu rahila ci la doon noppale ko waaw bu dee ne dafa dem ba toqi waruwaay yi nga xamante ne nii moom lañ doon moom la moom lañ fandi waaw aw mooy bu dee ne gëléem gi nga xamante ne nii moom lay war dem nañ ba toqi ci léegi nag mu war mbaam ñu war mbaam mi waaw ndax war gëléem gu yàgg ci distance bu metti mën naa nekk koo xam da ngay dem ba toqi ci waaw garab mbaam moomu nag mooy bu dee ne sonn na ci war gi muy war gëléem gi moom la doon war waaw <laughs> te tamit da doon jariñ leneen woo pour comme quoi loolu sorewul li nga xam ne mooy wax këru ci yàlla waaye sorewul ak li nga xam ne dëddu àddina waaye yo mooy lan di seet bu neex ma ne la waaye war waay kay day baax <laughs> yor oto boo xamante ne yow yow booy daw sax fi biiru daal ndax minute bu ne mën naa cag <laughs> moteur bi mën naa fay wala beneen problème am dootoo démarrer mais nga ba a am lu gën loolu sa waay dem sant yàlla loolu boo ci nee ni ngay féex sa xol di dale nga gën a ci yàlla ci lim la xéewal waaw <laughs> kon mbaam moo xam ne moom la doon yoraale nga xam ne ñi war ci mbaam yi ci ci gëléem yi bu ñu demee ba toqi moom lañ doon daal euh, war waaw wala moom ci boppam nee nag ah fa mu ne wa imaamatun doon na yoraale tamit benn turban benn kaala boo xam ne yasuddu biha ra'sa da ci doon dakk li nga xam ne mooy boppam ndax eh, lubsul imaamati moom daa nekk li nga xamante ne nii eh, sunna la waaw fa bayna huwa bi nga xamante ne nii nag noon la nekk huwa yawman benn bis ala dalika ci alhamdulillah xaal bii ñu lo ala dalika alximaar fekk war na ci gëléem yi ba toqi war nag ci mbaam mi ah, yor la nga xam ne mooy kiiwam boobu turbaawam boobu kaalaam boobu mu ne is ci noonu rek marra bi araab yi ci la benn kaw kaw daal di koy romb fa qaala sayyidina Abdullah ibn Umar ne ko eh, alasta fulaan ibn fulaan ne ko yow doo diw di doomu diw qaala balaa mu ne ko ah kay fa a'taahu al-himaar ci saa si mu wàcc mbaam mi jox ko fa qaala mu ne ko irkab haadaa waral mbaam mi mooy kii ni moo gisee mooy war na war gu sori te gëléem daana xaree war war gu soree sori léegi nag mbaam nii dina gën a kii ak tamit nim kii we noonu oh, jël ko wala imaama jëlal kaala gi it xaala dut bi yaaraasa ni ko nag eh, takk ci sa bopp bi def ko ci sa bopp bi takk ko fa qaala lahu ba'd ashaabi lenn ci am na doom yi moom saydna Abdallah ibn Umar ne ko ne ghafara Allahu laka a'tayta hadha al-a'rabiyya himaaran kunta tarawwahu alayha alayhi wa imamaten kunta tashuddu jaarasak kenn ci ànd ndoom yi moom Abdallah ibn Umar taalibeem radiyallahu anhu ne ko mais ghafarallahu lak yal na la borom bi jéggal rek sëriñ bi atayta hadha al-arabi mais yow jox nga kaw kaw bi ximaaran am mbaam boo xam ne kunta tarawahu alay ci nga doon noppale ko mën a toogaat kii nga xam ne coonaay mbaam mu gëléem gu gi nga xam ne moom nga doon war ah nga jox ko ko sa sa mbaam mii nga xam ne boo ci mënoon nekk da nga ciy mën di reposer wu mu wàññil la coonaay toog ci mbaa ci gëléen gu metti gi nga ñëw jox ko ko wa imaamatan ñu ne biit nga jël sa kaale gi boo xam ne moom nga doon takke sa bopp bi nga jël ko jox ko ko deseetoo deseetoo deseetoo ko tamit mooy lépp ko jox waa ji dema jëlul nga dem fa qaala <laughs> waa ji Seydina Ibn Umar nag wax taalibeem boobu ne ko ah man de boo gisee ma def li inni man sami'tu rasulallah damaa dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu na bokk na ci li gën a jot gën a baax gën kaw gën kawe ci mbaax boo mën a jëme ci say waajur mooy silatu rajul silatu rajuli ah wala silatu rajuli rek waaw mooy jokk gi nga xam ne moom la góor gi di jokk ah muy silata rajuli inna wala silata rajuli mooy jokk gi nga inna ab min abaril inna min abaril bir silata rajuli wala silata rajuli mooy jokk gi nga xam ne moom la góor gi di jokk ahla wuddi abi wala nit ki di jokk waa soppeey waa àndandooy ak baayam baada an yuwalliya ginnaaw bi nga xam ne ci la baayam génne àddina loolu mooy yuwalliya waaw mooy baada an yartaxal ba demee ca al raf fa la nga xam ne mooy alaaxira waaw dem ca barsax bokku li gën a baax kon ñoo xam ne buy wax loolu mooy di jokk ñooñu fekk say waajur newuñu fi loolu bokk na li gën a rafet loo mën a jokk say waajur mu ne wa inna loolu laa dégg yonent bari saa saam wax wa inna abaahu te nag gis nga baayu kii nii kaana sadiqan li umara xarit la woon ci sama baay di umar radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko mu ne rawaa hadhihi riwaayaati kullaha muslim mu ne gis nga nag riwaaye yii yépp ki ko solo mooy imaamu muslim léegi bii moo ñu ci desoon rahimahullah bii wax nañ la moom la imaamu muslim euh, rahimahullah mu jee indi ci bunt bi ñee ñetti xadiis yi ñoom la fa indi ci bunt boobu kitaabul birr was sila wal ada wal adab baabu fadli silati asdiqa'i abi wal ummi wa nahwihima mu ne haddathana hasan ibn ali al hulwani mu ne haddathana nettal nañ imam Muslim Hasan ibn Ali al-Hulwani rahimahullahu ta'ala muy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali rahimahullahu ta'ala al-Hulwani ah, al-Khallal rahimahullahu ta'ala al-Makki qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd mu nekk ñu nettali ah ah xam nga kii <laughs> Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman gis nañ fi keroog frère am nañ gisoon ah Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf kii Yaqub la Yaqub ibn Ibrahim famille Seydina Abdurrahman ibn Awf eh, radiyallahu anhum na nga xam ne Baghdad la wàccoon nga xamante ne al-Zuhri eh, eh, Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abi mu ne ki ma nettali mooy abi kan mooy baay Yaqub ibn Ibrahim mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Baghdadi Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala wal-Layth ibn Sa'd non seulement sama baay waaye al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri borom euh, xam-xamu Misr rahimahullahu ta'ala ñoom ñaar ñépp sama baay ak moom woon jami'an an Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had ñu jëlu ko ci Yazid ibn Abdillah gis nañ ko sànq mooy ibn al-Had Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi si woon ci ibn al-Had rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Dinar moom moo ko jëlee ci Abdullah ibn Dinar gis nañ ko sànq al-Adawi al-Madani wa an ibn Umar mu jëlu ko ci njaatigéem Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu sëriñam annahu kaana idaa xaraja ilaa Makkata kaana lahu himaarun yatarawwahu alayhi idaa malla rukuubu raahila wa imaamatin yashuddu bihaa ra'sahu fa baynaa huwa yawman alaa dhaalika al-himaari iz marra bihi a'raabiyyun fa qaala alasta ibna fulaan ibni fulaan qaala balaa fa a'taahu al-himaara wa qaala irkab haadhaa wal-imaama qaala ishdud bihaa ra'saka fa qaala lahu ba'du ashaabihi ghafara allaahu laka a'tayta haadhaa al-a'raabiyya himaaran kunta tarawwahu alayhi wa imaamatan kunta tashuddu bihaa ra'sak fa qaala innii sami'tu rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna min abarril birri silata rajuli ahla wuddi abiihi ba'da an yuwalliya wa inna abaahu kaana sadiiqan li Umar radiyallaahu anhu kon nii la ko indee c'est la même chose ñoom imaamu Ahmad imaamu Tirmidhi imaamu Abu Daawud Tirmidhi ñoo ko solo kon léegi ginnaaw bi ñu gisee ji yëpp njàngat yi moom simple la ak lëkkaale moom bunt bi mooy ndekete yoo gis nga jokk sa baay ak sa ndey bi ñu doon wax yemul bu ñuy dund rek nga leen di defal personnellement ak physiquement ñoom nga leen di def ngay def ay waamee xéewal di leen rafetal jëme ci ñoom yonent bi alei nag di ñu jàngal fii al imam indi ko fii ngir won la na nag bul yaakaar ne loolu nag daa yem bu ñuy dund kese de bu ñu génnee àddina moo tax yonent ma lay saa saa wax fee ne ba'da an yu walliya bu ñu génnee àddina ña nga xamante ne nii ñoom say baay wala sa ndey xarit ya ñu amoon bu loolu dog waaw te buntu bi na indi ay ay yeneen xadiis yoo xam ne dinañ ko gis insha